ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci wufuud yi ba léegi muy délégation yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge ci tribu zarab yi tàmbali woon nañ nag bu yàgg ñoom waaye bariwuñ woon fi ñu bari mooy jamono yi l'an neuf ginnaaw gazwatu tabuuk ak fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima ci jotaay bi weesu jeexaloon nañu wafdu abdul qays muy délégation bu waa abdul qays jóge woon côté juwaasa ca bahrain muy bahrain mais bahrain waxoon nañ ne moo gën yaatu bahrain gi ñu am léegi moo gën a yaatu Bahrain gi ñu am léegi ndax demoon na ba laal Iraq ak dëkk yi nga xam ne ñooy ci territoire Perse yi ndax ci frontière ak l'empire perse lañ ne woon gisoon nañ bi ñu ñëwee li leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digal comme nim ne ca saxiixayn ci xadiisu al imaam ibn abbaasin radiyallahu taala anhuma biñ ñëwee mu ne leen dama leen di digal ñeenti mbir tere leen ñeenti mbir comme ni ñu ko gisa woon ci kitaabul imaan al imaamul buxaari raxmatullah alayhi indi na ko fa na ko noon al imaamu muslim ibnul xajjaaj naka moom it ci kitaabul imaan bosam nag moo ginoon a complet comme ni ñu ko gisa woon walillaahi alxamdu wal minna gisoon nañu tamit tarjama ay saxaaba yoo xam ne ci tribu boobu lañ bokk waa Abdul Qays ah, tey waaye gisoon nañ ah, délégation waa Ashja tamit waa Ashja ñuy tribu boo xam ne tamit dañoo ñëwoon ngir tuub si dugg ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen accueillir ba ni ñuy delloo radiyallahu anhum tey ñu war a continuer ba léegi ci wufuud yi muy les délégations waxoon nañ ñoom la suuratu iza jaa di wax ci nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa fi diinillahi afwaaja mu ne ko woon bu ndimbalul yàlla subhaanahu wa ta'ala ñëwee wal fath ak fathu makka ak sulhul hudaybiya ndax sulhul hudaybiya nee woon nañu seydna omar radiallahu ba ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngalee suuratul fatxi mu ne ko asulxun a fatxun hada mu ne ko mu ne ko ahakay est ce que lii la mu ne ko waawow te pourtant dañ leen a dëppoon ne leen du ngeen dugg gisuñu woon sax kaaba gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne lii fatx la ci la suuratul fatxi wàccoon ci yoon bi bi ñuy ñibbi suuratu al euh, euh, yi ñooy daanaka lu mujj li am gisoon nañ ne kon bi ci njëkk moo doon délégation bi Seydina Talq ibn Ali àndoon rahm radiyallahu anhu nee woon na moom bi mu ñëwee dafa fekkoon ñu doon tabax Kaaba gi da dañu doon tabax li nga xam ne mooy jumaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, ginnaaw gi gisoon nañu yeneen délégation waa Muzayna waaye gisoon nañu tamit wafdu Abdul Qays ak ñi nga xam ne ñooy waa Ashja tey ñu war a gis délégation yu bees incha allahu taala muy wafdu Bani Sulaym kon euh, ci côté date yi ñu ngi woon ci septième année bi parce que septième année bi gisoon nañ tamit wafdu Dawus muy wafdu waa kër Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhum ñoom ñu ñëw ci septième année bi fekk xare Xaybar lañ ñëw ginnaaw dañu ñëw fekk xare bi jeex na ko noonu muy wafdu al Ash'ariyun ñi bokkoon ak say mbokki Seydina Abu Muusa al Ash'ari Abdallah ibn Qays radiyallahu anhum ñoom it gisoon nañ leen ci septième année boobu lañ yemoon Ah, wof bu waa Abdul Qays bi dañ ko dañ ko fàtte woon après lañ ko ci duwal moo tax ñu mujjee ko waaye moo waroon a njëkk ndax ñoom dañu ñëw ñaari yoon ah, comme ni nga xam ne noonu lañ ko leeral woon tey ñu war a gis wafdu Bani Sulaym waa Bani Sulaym ah, tribu bu mag la woon boo xam ne am na ñu ñu gisoon ci ñoom ba gisoon seeni biographie dinañ ko wax ci kanam léegi di buñ ko junjee Euh, dinañu fàttaliku ñooñu le di délégation boobu la al imaam ibn Saad rahmatullah alayhi ci at-Tabaqaat wax nañ la ne moom moo ëpp lum ci def ci indi délégation yi di leen lister waaye ku mel na al imaam as-Saalih shaami rahmatullah alayhi nee na euh, sëriñam di imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moo ëpp lum ci def bind na sax téere boo xam ne kitaabul wufuud la ko tudde sauf que téere boobu. Euh, gisatuñu ko mooy amatul téere boobu amatul moom nag gis na ko parce que lu bari li mu tudd ci euh, c'est vrai que moom tamit ci subulul huda war rashad fii siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam indi na fa lu ëpp fuuf li imaam Ibn Saad indi imaam Ibn Saad ñi mu listé délégation 71 délégation le lim ñun nag waxoon nañ ne il n'est pas question indi 71 yi loolu c'est impossible parce que ku ci nekk mën nañ leen a lim mais dafa am ay nettali si biir yoo xamante ne ni ni ñu defoon ci lettres yi mu doon yónnee moom alayhi wassalaam noonu la ñuy def mooy dañ ciy trier yenn yi ci gina a saillant du euh, bani sulaym bii ñu war a gis euh, al imaam ibn Saad da ko jële mooy nettali euh, càllale bi ñu gisoon mu jaar ci al imaam Muhammad ibn Isxaaq bi mu ne axbaranaa Ali ibn al-Ja'd al-Qurashi an Abi Ma'shar an Yazid ibn Rumaan wa mooy càllale bu njëkk mu ne mu ngi koy jële ci Ali ibn Muhammad al-Qurashi an Abi Ma'shar al-Madani waxoon nañ ne Abu Ma'shar moom da'if la moo tax càllale bii nii euh, am na problème an Yazid ibn Rumaan mu jële ci Yazid ibn Rumaan sëriñu al imaam ibn Isxaaq bu mag boobu rahmatullah aley moom fiqa la wa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi naka noonu ñoom ñi ñëpp ay taabi'i lañu mu waxaat beneen càllale boo xam ne nee na ci Abu Bakr al-Hudhali an ash la jaar après mu jëlaat beneen nettali ne ci Seydina Muhammad ibn Ishaq moom mu jële ko ci imaam az-Zuhri ak Ikrimat ibn ak Asim ibn Umar ibn Qatada ñett ñi ñëpp ay min as loo tax euh, riwaaya yi nii mursal lañu mursalun saxiix yi ci gën a dëgër ñooñu nag la ne sëriñ yooyu xaalu nee nañu wa qadimat wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulun min bani sulaym yuqaalu lahu qays bnu nusayba fa sami'a kalaamahu wa sa'alahu an ashyaa an ashyaa'a fa ajaabahu wa wa'a dhaalika kullahu wa da'aa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da'aahu ila al-islaam fa aslama wa rajaa ila qawmihi bani sulaym ila aaxiri alxadiis kon mu ne ñoom ñii mooy ñoom imaam az-Zuhri Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi imaam Yazid ibn Rumaan Aasim ibn Umar ibn Qataada ñoom ñépp ñuy nettali nee na ñenn ñi am na luñ indi ci nettali bi yoo xam ne ñeneen ñi indiwuñu ko moom dafa boole seen wax yépp indi ko fii mu ne mu daldi dëgmal ci yonent bi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rajulun min bani sulaym benn waay boo xam ne ci waa banu sulaym la bokk waa banu sulaym tribu bu mag lañu woon ci tribu arab yi bu siiwa siiw euh, benn waay ci ñoom bu tudd Qays ibn ba moom moo njëkk ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax waxoon nañ ne délégation yi c'est pas obligé mu nekk ay nit ñu bari benn nit mën na nekk parce que délégation mooy koo xam ne dañ koo délégué mooy mën na nekk benn nit comme niñ gisoon Seydina Dimaam ibn Sa'laba radiyallahu anhu ne woon ki nga xam ne moo ñëwoon nekk délégation waa Banu Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin moom moom kenn kese la woon boo xam ne moo jóge fi nga xam ne mooy dëkkam di waa Banu Sa'd mooy fi nga xam ne fa la Sayyidatu Halima as-Sa'diyya radiyallahu dëkkoon moom moo ñëw bi mu ñëwee comme ni ñu ko gisa woon daal laaj ne ay ayyukum ibnu abdul muttalib yi ana kan ci yéen mbooloo mi mooy doomi abdul muttalib ñu ne ko mooy keetoo mu ne ma ne muhammad laay laaj ay ayyukum muhammad sallallahu alayhi wa sallam laay laaj laa wax mu ne leen mu ne ko wuyu naa la man maa ngi nii man de maay muhammad mu ne ko ibnu abdul muttalib laay laaj est ce que mu ne ko waaw man la koy laajal li ngay laaj mu ne waaw kay kon yow laa doon seet mooy ko benn nit la woon kii it benn nit moo njëkk a ñëw ku tudd Qays ibn Nusayba ah moom nag ah, moom turam ku mel ni dañu wute eh, ci nu Nusayba bi am na ñu ne Qays ibn Nusayba comme ni mu ñëwee ci riwaayu imaam Ibn Sa'd bi ci at-Tabaqaat kantaal imaam al-Hafiz ibn Hajar dafa wax moom eh, ci al-Isaaba moom dane Qays ibn Nusayba Qays ibn Nushayba au lieu de ça moom da koo def Chine la ko def au sax de ça as nee na moom moo ne woon baytixu huwa ammu al Abbaas ibn Mirdaas aw ibnu ammi mu ne moom euh, baytixu la baytix la woon mooy euh, baytix la woon ci saxaaba bi bu siiw boobu di al Abbaas ibn Mirdaas al Abbaas ibn Mirdaas gisoon nañ ko defoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ah, gis nañ keroog Xunayn la ay mbiram feeñ fatxu Makka ñëwoon na mais Xunayn lañ ko gën a gis moom la yeneen bi alayhi salaatu waxoon mooy ñetti kilifa yi nga xam ne ñoom dañoo mooy kilifa yi arab lañu waaw mooy ñoo xam ne daal bon liñ naan ci wolof kilifa la daal waaw moom daal bon ku xaw a tëxët waaw moom noonu la mel kilifa la mais mooy kilifa gi parce que ci lañ ne woon waa Hawazin bi ñu leen jàppee seen prisonniers yi ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de dañoo bëggoon boo euh, nga defal ñu njekk rek delloo ñu suñu jaam yi nga jàpp ak suñu alal yi mu ne man li ma ci am ak waa banu Abdul Muttalib waa banu Hashim dinaa leen ko delloo sauf que nag ñi ci des manuma leen a jëlal ah seen àq la manuma décider seen place fekk ma laaj leen foog ma laaj leen Seydina al Abbaas ibn Mirdaas yonent mi alayhi salaatu wa salaam waa Ansaar ne non muhaajiruuna yi ne ñun li ñu am part ci butin de bi teg nañ ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi lu ko neex def waa Ansaar wax pare ah sangu waa Banu Sulaym mu di al Abbaas ibn Mirdaas mii nga xam ne fekk woon na ghazwatu Hunayn mu ne kanta man joxewu ma dara dara laa dul joxe beneen euh, chefu tribu bi al Aqra ibn Habis moom it ak tribuem mu ne ñu nit dara lañ ma non man ak samay gaa yi non ñeneen ñoo njëkk wax on yay na moo njëkk ne man ak ñi ma àndal joxewuñu dara dañuy garder suñu part al Aqra ibn Habis ñi ma àndal duñu joxe dara al Abbas ibn Mirdas ne man ak ñi ma àndal suñu part duñu joxe dara. gaa yi ne ko ha waxalal sa bopp ñun waxalooñu jël nañu suñu mbir ñu nit def ni ñépp def jox ko yonent bi sallallahu mu ne ah yéen da ngeen may gàcceel ci biir nit ñi waaw ngeen gis seen kilifaay kilifa yu ne tribu bu nekk kilifaam ah d'accord ne moom joxe na yéen ngeen ma ma wax seen place ngeen bañ mu mer kooku nag mooy mooy bàyyitaxu waa ji wala doomu bàyyitaxam muy Qays ibn ba ndax moom ci Banu Sulaym la bokk moom moo ñëw ci yonent bi aleyhi salaam tamoom te moom avant euh, dafa ne woon koo xam ne ab commerçant la woon boo xam ne dafa ñëwoon Makka da doon jaay Makka ci yi avant l'islam di di commencer mu jaay fa ay ay gëléem la doon jaay léegi waa ji benn waay jënd gëléem yi ba pare daal di koy bañ a ko quoi mu mer nag bind ay ne ah mu def benn benn ay veer ne yaa aala fihrin kuntu fi hadha al haram fi hurmati al bayt wa axlaaqi al karam adlamu laa yumna'u minni man zalam mu ne yaa aala fihrin yéen waa fihr mooy fihr mooy waa Quraysh mooy seen maam yéen waa fihr de kuntu fi hadha al man de damaa ñëwoon fii laa nekkoon ci xaramul makki fii ci kaaba gi laa newoon fii xurmatil bayt nekk nag ci protection wu aar mooy kaaraange fi nga xam ne mooy ku fa nekk ndax buur yàlla moo ne man te loolu dañ ko yàgg xam man daxalahu kaana aminan loolu avant alquran di ko wax loolu ñoom dañ koo xamoon que ne kaaba gi lu waaye mën a def loo joteeg moom lum la man di def boo xasee ñëw foofu kooku da koy mooy doo ko def dara fekk génnu fa même bu faatoon sa bokk sax nga bëgg a jël revanche bu ñëwee ba foofu doo ko laal fekk génnu fa mu ne man nag loolu loolu man de loolu laa gëmoon te laa xamoon ak tamit ñi fi dëkk wa axlaaqil karam ak ñi fi dëkk nekk ñu tedd seen seen jikko yu rafet yi man de looloo taxoon ma ñëwoon fi bay jaay waaye nag uzlamu tooñ nañ ma de ndax jaay jaay naa fi samay gëléem am ku ko jënd ba pare bañ maa fay laa yumna'u nii man balam te kenn dox taxawul ngir ngir ngir ngir plaideel ma wala sama àq boobu mu delloo ma ko xañ ma protéger ma ci ki nga xamante ni mooy ki ma tooñ léegi nag al Abbaas Mirdaas mi ñu doon wax sànk bi mu déggee xabaar boobu mu dal di koy bind benn bayt na ko wax watil buyuta wa kun min ahliha sadada talqab na harbin wa talqal mar'a Abbaasa ne ko ni def mooy ab vers la ko la ko wax moom grand poète la woon euh, ndax bi ñuy gis tarjamaam gisoon nañ veer yu bari yi mu doon wax waaw ba pare euh, bon euh, gisoon nañ tamit bon ni mel mooy ndax nee na yonent ma saa saam yow lan moo tax ah ngay séddale màng mi nga jox ñaari grand chef de tribu yi jox leen lu ëpp man yow nga jox ma lu tuuti ah wa ja'ala nahbi wa nahbal ubaydi baynal aqra'i wal bayna uyaynata wal wal aqra'i mu mu fekk yonent bi alayhi dafa séddale mànd mi jël jël di jox ay cent gëléem cent gëléem jox gëléem cent gëléem euh, mu jox Uyayna banu Fazaara mu jox ko cent gëléem al Aqra' ibn mu daal di koy jox moom it nekkoon euh, sangu tribu mu jox ko cent gëléem moom mu jox ko ay cinquante ak yu mel noonu mu mer daal di wax ay kii nag ne mais man li ma ci jaaxal man nga xamante ne nii guerrier bi ma doon ma xare bañ pare mu ñëw di jox sama nawle yi jox kii saa jox kii saa man mu jox ma lu gën tuuti man ak sama fas wi nga xam ne xare bi lañ fi def ñépp xam nañu yeneen saa salaam bi mu déggee veeram yi mu ne mu ne mu ne mu ne daggal leen ma làmmeñ mooy jox leen ko jël leen géléem yi di ko jox jox leen ko ba mu noppi ñu jox ko nag ba mu gërëm kontaan nag mais voilà mooy ñoom noonu lañ mel parce que ay mooy nit la ñoo xam ne noonu lañ mel il fallait faire avec moom nag moo bind waa ji ne ko xam nga nooy def sa gëléem yi nga xam ne waa ji da koo jënd fayu la ko mais waqtil buyuta demal ci kër ya këru màkke yi wakun ahla wa wakun min ahliha sadada demal nga jublu ñi nga xam ne ñooy ay ñoñu mooy mekkuwaay yi foofu Uqba ibn Harb boo fa demee di nga fa dajeek ibn Harb mooy Abu Sufyan sayyidu Quraysh Saxr na Harb boo demee Abu Sufyan ku ku ku bu ko yëgee dina la ko fajal wala boo dajewul ak moom wa talqal mar'a Abbaasa di nga dajeek cam sa waaja nga xam ne mooy al Abbaas muy al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ne ko boo demee daal boo dajeek ñaar ñii moom sa problème dina jeex mu ñëw di wax affaire bi dajeeg Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu daal di koy yëg xamal ne ko kan moo jël sa mbir kan nga jaay bam ne ko kii la mu mu dem daal di koy doxal loolu ba ni nga xamante ne nii ci la koy delloowe àqam léegi nag moom mii euh, dafa newoon koo xam ne poète la woon bi mu déggee yonent ci aleyhi salaatu wa salaam di woote li mu def euh, comme ni euh, sëriñu imaam Ibn Saad yi wax mooy ay sëriñu sëriñam dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy laaj ay mbir ne ko nag dama lay laaj mbir yoo xam ne nag ku dul yonent xamu ko ah. waaw léegi nag dégg naa ne yow yu daw dangay woon dama lay laaj euh, moom nag jamono jim ñëw li tax ñu indi kii bi fii. mooy euh, délégation bi ñu tudd ko léegi parce que riwaaya bi imaam Ibn Sa'd soloo na ko waaye al imaam al Madaini soloo na ko euh, imaam Ibn Shahin it soloo na ko raxmatullah alayhi ñu ne jaa Qays ibn Nushayba as-Sulami ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-Khandaq moom bi muy ñëw après ghazwatu Khandaq la ñëw mooy après xare bi nga xam ne mooy euh, al-Ahzab bi nga xam ne mooy moom la ñuy wax guerre des tranchées nga xam ne euh, kuffaaru Quraysh yi ak waa Ghatafan seen kii yi dañoo ñëwoon ak yahuudu Xaybar yeeg ñooñu euh, ne woon dañuy euh, songu Medina benn yoon boom julli ni ñu jeex biñ ñëwee ñu defoon canal boobu tranché yooyu ñu defoon ba mënuñu fa jàll ne nañ jamono ab jamono jooju la ñëw juste après xare Xandaq ci la ñëw mu ne yonent bi alayhi salaam ne ko inni rasulu man waraa'i min qawmi wa hum li muti'un wa inni saa'iluka an masaa'il laa ya'lamuha illa man yuuha ilay mu ne ko dama man nag may délégué ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk sama gannaaw mooy dama fay représenter sama waa ñoñ di waa Banu Sulaym dinaa la laaj nag laaj yoo xam ne euh, ku yàlla wax yuwul du ko xam parce que moom en dafa jàngoon téere juif yi ak yooyu te loolu mooy dafa raaroon ci biir arab yi ñu meloon noonu moo tax dañu leen di lim dañ leen di lim boo gisee Makka buñ la nee ay ñoom Waraqatu nu Nawfal radiyallahu anhu buñ leen ci génnee daanaka ñu mel noonu dañu leen doon lim ñu tuuti lañ moom nag comme ko xam na loolu mu ne ko kon nag. man dama lay laaj-laaj yoo xam ne ku dul yonent wala ku ñu wax yu wala boo ku gis loolu parce que moom ñu koy wax du yonent te xam na ko mooy koo xam ne mooy mën na jàngale téere yooyu mu ne ko dama lay laaj ci mbiru asamaan te nag yëgal ne man samay ñoñ nag dañ maa topp ah. voilà mooy du ma n'importe qui léegi nag mu laaj ko ci juróom-ñaari asamaan ak na ak ña fa mais asamaan yi ñaata lañ yonent ma lay saaf saaf ne ko juróom-ñaar la mu tontu mu ne ko mais ñoom lan la ñuy lekk waa asamaan lan la ñuy lekk ak lan la ñuy naan ah waaw xamal ko mais du ñuy du ñuy lekk waa asamaan du ñoo xam ne dañuy lekk naanuñu léegi mu laaj ko ci waa suuf si mooy biir suuf nan lañ defara suuf seeg yooyu mu daal di koy tontu mu daal di tuub nag ne bon kon yow mii. parce que ku dëkk Quraysh gii lii mënu koo xam ci noonu quoi mu daal di tuub après dem ci ay ñoñam mu daal di dem ne leen yaa bani Sulaym qad sami'tu mu ne leen yéen waa bani Sulaym mu déglu leen ma parce que man dama leen a jóge foo xam ne Makka laa jóge euh, non Medina dégg naa fa nag nit koo xam ne te man xam ngeen ma man de qad sami'tu barjamata ruumi wa haynamata faris wa ash'ar al-arab wa kahanati wa kahanati al-kahini wa kalaama maqaawil himya famaa yushbihu kalaama kalaama muhammadin shay'an min kalaamihim fa ati'uuni wa khudhu nasiibakum min mu ne yéen waa Banu Sulaym ah man de dama leen na dikkal ci xabaar boo xam ne bu yéeme la ndax sami'tu barjamatar ruum man de dégg naa romains yi seen façon yi ñuy waxe ña gën a ci romains yi dégg naa leen wa haynamata faaris ngunum ngunum waa faaris ak seen éloquence it ñoom dégg naa leen wa ash'ar al arab poètes yu yi nga xam ne ñoo gën man langue bi ku ci man langue ñooy ñooy référence wa kahanatil kaahin gis nga uh, njabar mooy gisaanekat yeeg ñooñu ñooñu seen façon yi def yépp man dégg naa ko gis naa leen expérimenté naa leen wa kalaama maqaawili ximyar gis nga gaa yi nga xam ne ñooy les yi les tribuns yi dëkkoon ci ximyar arabu ximyar yi ñooñ nga xam ne ay grands discours kat lañ ñooñu ñépp dégg naa leen waaye daal fa maa yashbahu kalaamu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min kalaamihim shay'a waaye daal bi ma dégloo seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ji muy wax niruwul ak mais ni mu gën a neexe yi ma mas dégg sax dafa ëpp kon daal sama gaay ah fa ati'uni tee ngeen maa topp waay wa xudu nasibakum min ngeen jël seen cër ci moom mooy gaaw leen ñëw dem tuubi ah gaaw leen ñu dem tuubi ci la ay mbokkam daldi ànd ak moom gars yi nangu ne léegi ñoom moom ne comme que dañu loolu la waxoon ne moom ku ñuy topp la parce que da leen ne bu bu dee moo gañe buñ ko toppee parce que euh, gars yu mel noonu il faut nga wax leen affaire intérêt yi ñu gëm mu ne leen wa in zafiru tantafi'u bi wa in zafira moom bu gañee mooy instant bi parce que jamono ji affaire yi dara leeragul woon parce que bu dee waa Quraysh suñoo ñëw encercler Médina loolu problème bu rëy la démb la jeex démb la Abu Sufyan ñibbi ak ñim àndaloon yéeféru Qaysar César Hiraql la mu ngi fi Héracle euh, kële euh, Kesrowe di Kisra mu ngi fi mu xaw Muqawqis mooy grand grand grand grand kii yëpp grande puissance yëpp ñu ngi fi contre moom kon affaire yi leerawul mu ne leen nag mais nañ leen ko gëm bu la defee mu gañe mu féete kaw gaa yooyu yëpp mais bu boobaa suñu ngañaay la dañ ciy jariñoo rek waaye bu dee ne te tamit da ngeen di texe bu nekkee leneen tamit arab yi dara arab yi fii ñun waa Banu Sulaym xam nañ bés bu dee ne leneen a xew ñu bëgg a dal suñ kaw ñun am nañu force défendre suñu bopp gaa yi ne ko baax na ah, loolu de baax na moom lii nga wax de xalaat la léegi nag mu ne leen en plus pour ma wax leen gis nga man bi may dem ci moom faqad daxaltu alayhi wa qalbi alayhi aqsa min alxajar gis nga bi may dem ci moom di ko di ko di ko diglu ji maa ngi leen di waatal ne sama xol bi moo gënoon a wow xeer mooy ne kenn manuma woon a dindi ci li ma gëm non loolu moom masumaa yaakaar ne nit dina am force ak lu man di am ba daal di may jële man ci li ma gëmoon mais noonu laa meloon comme ni ngeen ma xame waaye fama barixtu xatta laana bi kalaami mu ne waaye ba ma demee di wax ak moom jógewuma ma fa lu dul sama xol bi dafa mujj nooy lool ci wax ji mu doon wax waaye lool c'est pas c'est pas c'est pas kii parce que waxu borom bi subhaanahu wa taala mu ngi koy dóoru dégg parce que basu koo dégg moo tax alquran waxul ak waxul ak noppu nit ñi xol yi lay waxal loolu moo tax nit ngay gis nit ki di déglu alxuraan mais xamu ci dara koo xam ne manul sax liir arab muy déglu alxuraan mais li muy yëg daanaka du ko yëg buy déglu leneen parce que loolu borom bi subhaanahu wa taala xol yi la alxuraan di waxal même boo ko xamul mu ne kon nag a ah, man de lii moo ma fa dal léegi nag mu ne leen nag ah kon nag dugg leen ci gaa yi ne baax na ñu daldi noonu la ñu dugge ci lislaam ñoom waa Banu Sulaym léegi nag bi fatxu makk amee parce que fatxu makk ak euh, jamono jooju soriwul parce que fatxu Makka comme que euh, dafa teel a am fatxu Makka dafa teel a am parce que après sulhul Hudaybiya muy ci l'an six ci l'an euh, bi yonent mi aleyhi salaam géntee géntam googu ne man damaa gént wax saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen man di damaa gént doon mu wër kaaba geeg yooyu def léegi mu ne leen kon nañ leen dem màkk ñu dem waa Quraysh yëg leen ne du ne ko doo fi dugg ah non doo fi dugg mais da ngay tëb rek jóge noonu ñëw saa nga jigal ñu daal non doo fi dugg ba loolu léegi ñu def accord sulhul Hudaybiya 10 ans de paix mais comme que fatxu Makka dafa teel a am ndax Quraysh ñoo ñoo violé accords yi bi mu amee mu ne fa lamma kaana aamul fatxi xarajat banu sulaym ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa laquuhu bil Qudayd wa hum tis'a mi'a wa yuqaalu kaanu alfan fiihim al Abbaas ibn Mirdaas wa Anas ibn Abbaas ibn Ri'l wa Raashid ibn Abdi Rabbih fa aslamu bi fatxu Makka amee ñu yëpp ndax yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi muy génn fatxu Makka tribu yi dañ ko doon arab yi gëmoon bañ déggee ne mu ngi dem dañ koo dab ci yoon bi ñii di ko dab ci yoon yi mu dajeeg tribu sàngam ñu ànd ci kuréel bi ñuy gën a bari waa Banu Sulaym mu dajeeg moom bërëb buñ naan Xuday benn lieu la ñu nekk 900 nee na am na ñu ne 1000 lañu. bokk na ci ñoom al abbas ibn mirdas miñ la doon wax sànq mi ne woon man sama paar ci màng mi maag waa banu sulaym du ñu joxe daal moom ci la woon ak ku ñu naan anas ibn abbas ibn ri'l anas ibn abbas nag moom loolu lañ li ñu am ci waxam mooy lii rek que ne fekk na lii yeneen wax yi yooyu wérul mooy wax la yoo xam ne dañ koy nettali ci moom waaye amul amul amul cislaay wa Rashid ibn Abdi Rabbi Rashid ibn Abdi Rabbi yii moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo changé turam moo changé turam parce que turam bi da doon waaru euh, dafa ñëw naan mu ne ko noo tudd mu wax ko tur yoo xamante ne bon mu ne ko déedéet déedéet yow tuddoo loolu mooy changé sa tur bi parce que changé tur dafa am ci l'islam yenn tur yi boo ko tuddee jaamub xeer dañ lay changé sa tur jaamu xeer loolu du am. Rachid moom tuddu woon Rachid waaw euh, yonent ma lay moo ko tuddee Rachid ne ko déedéet yow yaay Rachid voilà Rachid moo gën ni nga tuddoon voilà parce que ni nga tuddoon loolu du tur léegi nag ah moo tax mu tudd Rachid mu ne moom tamit ci la àndoon ah, moom moo doon wax ne parce que moom mii euh, imaam Ibn Sa'd dinañ indi nettaleem ci kanam waaye ci yeneeni càllale yu wuteek bi nga xam ne moom lay nettali nii mu ne kon ñoom ñii ñépp sang yi yépp ci waa banu Sulaym ci lañu àndoon léegi ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko fa biñ ñëwee ñoom ñu tuub ne ko nag ij'alna fi muqaddimatik ne ko sa armée bi parce que fathu Makka gisoon nañ ne fathu Makka du du mooy xare xare la woon loolu moo tax gisoon nañ ghazwatul fath ñenn ñi ghazwatul fath la guerre de la Mecque lañ ko doon tube mooy euh, bon contrairement ak li euh, nga xam ne moom la imaam Shafi'i rahmatullah alayhi waxoon ne ne Makka dañ koo ubbi ci sol mooy ne gis nañ ne lenn li dañ ko xeex la woon am na xeex am na loo xam ne ci négociation lañ ko ubbee léegi ñoom ñu ne yonent ma lay saa saam da ñuy def ñu nekk ci kanam waaw ñun moom ay guerrier lañ ñun waa Banu Sulaym agsi nañu li ngay def ñun ñooy ne ci kanam léegi yonent ma lay saar saar jox leen benn drapeau ne leen aywa léegi nekk leen ci ci kanam ñu ne léegi ñun nag dañoo bëgg nga utal ñu ndax dañ doon am lu ñu naan benn symbole boo xam ne moom lañ doon wax ñoom ñépp bu ñuy xare waaw euh, euh, euh, ñu ne ñun muqaddam nga ñuy woowe bàyyil ñun bu ñuy xeex muqaddam la ñuy wax mu ne leen baax na aywa muqaddam jël leen ak seenu drapo ñoom ñu jiitu xare Makka noonu lañ def mooy Makka buñ koy ubbi ñu nga fa woon Taif demoon nañ mais Hunayn demoon mais Hunayn bu ñu fàttale ko ñoom ñii ñoo njëkkoon a tas parce que <laughs> gaa yi euh, bi ñu nee ci kanam euh, yenn gaa yi dóor a tuub ñu gis mbooloo mi bari lool ñu ne waaye yow mais tey tey moom kenn du ñu gañ ndax dañoo tuuti tey non tey dañoo bari naka lañu dem ndeke gaa yi dañ leen a agsi ci xur wi rek gaa yi rafaal leen ratatatatatat flèche yi ta rek gaa yi wane gannaaw ñoom ñi ñoo ne woon ci kanam mooy waa Banu Sulaym ak fas yi ndox ñoo ne woon ci fas yi ñoo ne woon ci fas yi biñ dawee ji gaa yi ñu bari topp ci yeneen saa salaam tourné gis gaa yi naan fees fees mu ne mu leen di woo naan leen anam nabiyyu la kadib anam anam nu Abdul Muttalib maay yonent bi nga xam ne amul wax lu amul ci samay wax ana ibnu abdul muttalib maay doomu ibnu abdul muttalib naan wooleen na ne euh, seydina al abbaas woowal ma waa lamsaar ñoom ñii ñoo jëkkoon a daw muy waa <laughs> waa banu sulaym parce que ñoo newoon ci kanam mais nag flèche yi dañoo dañoo bari woon waaw ndax gaa yi dañ leen a embuscade ci montagne yi entre montagnes yi lañ newoon di xaar gaa yi ak si rek flèche yeeg xeej yi di dal ba mënuñ koon a supporter ñu wane ginnaaw léegi nag euh, Rachid bii nii yonent mi aleyhi salaatu ginnaaw gi da ko joxoon benn territoire bu rëy foofu ne ko jiiteel fii ci waa Banu Sulaym mu ne ko yaa ko fay jiite mu amoon benn ndox bu ñu doon tudde aynul rasuul mooy noonu la tuddoon mooy ndoxum rasuul la tuddoon moom mii mu ne wa kaana Rachid yasdunu sanaman li Bani Sulaym moom nag avant tuub nii di ñëw benn kii la woon mooy dafa mooy gaa yooyu di di di di di di di di di di toppatoo xërëm yéeg nga xam ne ñooy xaw ma ñi koy toppatoo di ko diwa ko raay ak tamit visiteurs yi buñ ñëwee ci ñoom la ñuy jaar xaw ma sax nu ñu leen di woowe perse yi da ci amoon lu bari ñi nga xam ne safara si nga xam ne warul woon fay ki koy toppatoo sax ndax mu ngi tàkk tout le temps day niroog benn vallée. valey yàlla yi la woon moom mii seen yàlla bu mag bi waa Banu Sulaym moo ko doon garder benn bés nag mu gis benn renard benn voilà euh, benn guetteur euh, non c'est pas guetteur parce que guetteur day day kii mooy moom dafiy nekk en fait euh, mooy garder lieu bi mooy ubbi mooy bale mooy bale parce que temple la dañuy am benn temple boo xam ne fi lañ def jëy yi yi léegi nag ku fi bëgg ñëw ci moom ngay jaar mooy moom moo koy garder te tamit moom moo leen di peinture ak euh, kii bu di leen diw ak raay comme ni abu abu kii abu lahab doon def Makka rek abu lahab noonu la doon def ci kaaba gi nekk ci hubal di raay ak defar rek jàpp ne affaire yi lii la euh, moom noonu la doon def léegi nag benn bés mu gis benn renard ñëw ba ci yàlla bi yëkkati tànk bi di saw saw yàlla bi quoi mais comme que xërëm la benn bant bu teg la affaire bi nag daal di koy def benn déception bu rëy rëy rëy mu ne arabun yabuulu thalabaanu bi ra'sihi laqad dalla man baalat alayhi thalibu mu ne mais mais li yàlla yàlla boo xam ne mais renard yi mooy wel wel mooy wel mooy mooy renard ci ci wolof mu ne mais wel yi ñooy ñëw di ko di ko saw mais torox na ban yàlla la ñuy jaamu yàlla boo xam ne mënu la défendre boppam buñ koy saw waaye waaye torox na ki nga xamante ni njàpp ki wel yi ak renard yi ñooy saw ci moom après mu daal di koy damm daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko mas mu ko ne ko noo tudd mu ne ko man Ghawi ibn Abdul Uzza laa tudd de ah Ghawi ibn Abdul Uzza Ghawi mooy. xam nga ci xawaa la jóge mooy ku beew xaaw yi mooy ki beew ibnu di doomi abdi jaam boo xam ne Uzza mooy yàllaay Makka jooju afara aytumul laata wal Uzza wa manaata thalithatal uxra alakumu dhakar wa lahul untha mooy xam ne arab yi ni ko gëme eh, mu ne moom noonu la tudd raawi mooy ki bew mooy ki nga xam ne vraiment il dépasse les bornes li yàllay tere kese lay def di jaamu ab xërëm boo xam ne mooy Uzza yonent ma lay saab-saab ne ko déedéet ah déedéet déedéet anta Rashid ibn abdi rabbihi ne ko léegi yow sa xam nga lan la Rashid mooy ki jub waaw ah, kay yow yaay ki jub ki beew nga tuddoon fee léegi dañ ko changer def ko ki jub di doomi ibn abdi jaamu rabbihi boroomam voilà mu changé turam mooy masalaam kii moom changé tur bu mel nii moom farata la parce que changé tur du lay nekk farata waa ji tudd ñoxor bu tuubee jarul muy changé ñoxor bu ko neexee parce que ñoxor baax na mais ay abdu abdu shamsi man maay jaamu jant bi jaamu jant bi ku ko tudd dañ lay changé parce que jant bi manu la nekk jaamu nit ko mooy nit manula nekk jaamu jant bu dee tamit yoo xam ne moo tax euh, bi mu doon changé loo turu baayu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak maamam ñu bañ ñu ne ah ñoo ñun nag kii nag moo euh, euh, suñu suñu tur boo xam ne nag suñu bàyyi ñu ko jox nag moom du lu ñuy changer hein mooy mu bàyyi leen ci parce que xam ne ne loolu grawul même bu dee ne day am conséquence ci nit ki Euh, mais façon tur yii nii ak tour wu taggaate comme ñoom ñim changé ñoom Sayyidatu Zaynab euh, binti Jahsh mu changé seen tur tuddoon ba ku baax lool mu ne déedéet déedéet Zaynab tuddal Zaynab parce que Zaynab benn kii la Zaynab ci arab day tekki benn fleur la boo xamante ni nii man damaa xamul sax fleur boobu man en tout cas mosuma ko gis fleur la boo xamante ni nii mais xetu parfum gi muy xeeñ dafa neex a neex a neex ba bu nee fële yow booy romb ci wet gi affaire bi di la xeeñ même boo xawee dandu tellement mooy li muy xeeñ dafa neex lool mu ne ko tuddal Zaynab kii nag moom façon turam bi raaw yi man bi beew di doomi jaamu ab ja ab xërëm mu ne ko déedéet yow yaay Rachid yaay ki jub di doomi Abdi Rabbi léegi nag ci la tuub fa aslama wa xasuna islaam wa shahida al fatha ma annabi mu fekke fathu makka ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo tax nee na wa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon na ne xayru xayru qura arabiya xaybar wa xayru bani sulaym rashid mu ne ki réewu arab yi mooy viru arab yi seen kii yi boo seetloo mu ne xaybar moo ci moo ci gën mooy moo ci gina a neex a nekk parce que xaybar euh, moo tax waa Makka keroog bi ñu déggee non seulement dafa nekk dëkk boo xam ne dafa naat lool moo gënoon a naat Médine en plus dafa amoon fort ay forteresse bu baax a fa amoon moo tax keroog bi bi bi waa Makka déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam dem na di xare yeeg juif yi Xaybar dañ ne non vraiment nag dañu kontaan ñoom Abu Sufyaan kontaan ne vraiment mu ngi door a laal laa la suñu problème jeex na mooy tey lañu juif yi nag vraiment di dóomal jullit ñi mu jeex non tey moom non Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam du rëcc non tey <laughs> la ilaha illallah non nag xaw ma kat moo ko tey mais xamul ci ñim dugg ah mais Xaybar lay xeexal juif yi <laughs> en plus seen forteresse ak seen alal jañ fa yor ñooñu seen bakkan lañ ci gàll moo tax keroog xareb Xaybar tous les jours nag waa Makka dañ doon génn bu ñu xëyee génn ba ci biti dëkk bi di di wut ay nouvelles voyageurs yi ñëw naan leen way kenn amul xabaaru si euh, Muhammad fële ca Xaybar waay gars yi naan ko déedéet déedéet ba ba ba ba nañ leen di joxe nag xabaar bu leen naqari lool gannaaw bañ jàppee ne da leen a neex waaw euh, ndax euh, dañ leen ne woon bon léegi c'est euh, juif yi gañe nañu non juif yi tey tey liñ woon jullit ñi ñi ñaaw na rey nañ ñu bari ci saxaabaa yonent mi alayhi salaam moom jàpp nañ ko prisonnier waa Makka di jubilé mais mel ni Makka Makka masula kontaane noonu waaw muy al-Hajjaj na Ilat moo leen ko waxoon parce que moom dana yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Xaybar comme niñ ko gisoon mu ne ko man dama am alal joo xam ne dama koo war a jëli Xaybar du ju ma war a jëli Makka ay bor yu ma fa am ak sama alal joo xam ne sama sama soxna moo ko yor bés bu ñu xamee ne léegi nag occasion laa am gañe xare Xaybar jeex na may ma rek ma dem Makka mu gën a gaawe may ma nag ma wax ci yow lu la neex lu ma neex may ma ma wax ci yow lu ma neex yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko waxal lu la neex mu ne kaay kay mu dem waa Makka gé fekk waa Makka génn comme niñ doon def tous les jours mu ne ah ñu daal di koy laaj ñu ne ko mais yow am nga xabaaru Xaybar mu ne fa jóge mais Seydina Muhammad mais gars yi sallallahu alayhi wasallam gars yi def nañ ko prisonnier saxaaba bi mais gars yi rey nañ ci ñu bari jàpp leen ay prisonnier te sax kaay leen waa Makka kontaan commencé commencé tëgg ak a fecc mu ne leen nag kaay ma may leen lu gën a neex loolu gis nga juif yi ba ma leen fay bàyyi waa Xaybar nee nañ du ñu ko faatan ah. yéen lañ koy livrer waa Makka ne non vraiment nag tey moom xaw ma lu ñu defal borom bi mais tey gars yi kontaan. alors que dara amu ci woon waa ji ba mu récupéré ay ay ay xala ay ay alalam la ne Seydina Abbas gis nga bul tiit bul jàq li ma wax dara amu ci léegi nag dama doon sama alal laa bëggoon a récupérer man laaj naa yonent sallallahu alayhi wasallam est-ce que mën naa wax lu la neex mu ne ma waxal lu la neex <laughs> parce que <laughs> bu ko deful du jot ci alalam mu ne ko waxal man ngaa wax sama àq la neexa ah? mu ñëw ne faat nañ ko jàpp nañ ko prisonnier gars yi nañ la ko jox mu ne Seydina Abbas bul tiit dara bàyyil nag bu ma génnee trois jours déggoo bu ma génnee ba trois jours bu boobaa man ngaa taxaw ci kaaba gi nga wax leen ne leen waaja la mu leen waxoon amul bu ngeen bëggee vérifier dem leen Xaybar ah moom mi ah, fekke woon na ko mooy euh, mooy li yonent ma lay saar saam dëkk yi gën ci yu arab yi mooy xaybar parce que moo giroon a forteresse bu baax la amoon te foofu moo tax ñoom dañu amoon approvisionnement approvisionnement boo xam ne euh, amoon nañu dund boo xam ne mais manoon nañu tenir siège bu yàgg ndax seen dëkk bi ni meloon mu ne te ki gën nag loolu mooy xayru qura arabia xaybar wa xayru bani sulaym rachid ki gën ci waa banu sulaym mooy rachid ki tuddoon raaw yi ku beew kooku la lii ci gàttal mooy euh, euh, li nga xam ne mooy nettali waa Banu Sulaym al imaam Ibn euh, Ibn indiwaat na fi nag beneen nettali boo xamante ne nii nettali na ko ci waa ñii waa Banu Sulaym mu ne dafa am benn waay boo xamante ne nii dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daldi woon koy. tuub euh, gëm bokkoon ci ñoom bi mu ñëwee daal di tuub dem ne yonent ma lay saab saab dinaa la woowal sama gaay waaw mu daal di dem ne ko nag bu may ñëw mille personnes laa lay indil yonent saa salaam ne ko ah mille personnes mu ne ko waaw bi mu demee nag indi neuf cent parce que danay bon indi ñëpp nag du wóor parce que dañu am problème ak tribu yi nekk suñu wet mu indi 900 bi mu ñëwee bay waaj agsi Medina mu feebar faatu ci yoon bi laata muy faatu mu ne li may def damay cha mu jël armée bi mooy niñ baree noonu nit ñi mu jël 300 dénk ko benn nit jëlaat 300 dénk ko keneen ba 900 yi di mat bi ñu bi ñu agsee yonent saa salaam ne leen mais ana seen mbokk mu rafet moomu taxar kanam ngi rafet ak loolu ñu ne ko ah moom di buur yàllaa ko woo mu daal di ko wuyu mooy faatu na dafa faatu ñoo àndoon. mu ne ah dafa faatu ñu ne leen waaw mu ne leen léegi ana yéen ñaata ngeen mu ne 900 lañ mu ne moom 1000 la ma waxoon de ñu ne ko non c'est dafa bàyyi sans fële parce que affaire yi wóoruñu ak euh, dañu am tribu yi ñu wër dañu am différent yu rëy te bu ñu yëgee ne ñun ñépp dem nañ dañuy song suñ dëkk bi mu ne leen non dem leen ngeen indi saa ya fa des garantil naa leen ne kenn du dal seen kaw fii ak at miy jeex gaa yi dem indi leen ñoom ñépp. yonent bi aleyhi salaatu salaam kontaanoon ci moom euh, lool sax ba ñoom waa Banu Sulaym fekk nañ fatxu Makka fekke nañ xa mooy li ci tegu ndax après fatxu Makka li ci tegu mooy Xunayn beneen bi ci tegu mooy aw Awtaas te yooyu yëpp benn la jóge fii dem bi ci des bi ci tegu mooy xisaaru Taayif yooy yëpp fekke nañ ko ak Ji'irraana ñoom ñii di waa Banu Sulaym radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum beneen délégation bu ñëw muy délégation wu waa Soudan euh, waa ñoom boo jógee ci fi ñu jóge parce que ñii boo seetloo kon ñoom ci l'an huit l'an huit la ñëw ci yonent bi alayhi mu am beneen délégation buñ naan waa Soudan ñii nag. ah ñoom seenub ñëw dafa jaar ci benn waay boo xam ne euh, nettali bi nag imaam al-Waaqidi moo ko soloo bi sanadin da'if imaam ibn al-Waaqidi rahmatullah moo ko soloo bi sanadin da'if waaye naka noonu al imaamu Ahmad soloo na ko mais ci beneen wàll boo xam ne nag wér na ak naka noonu imaam Abu Dawud as-Sijistani solo na ko mais euh, seen càllale boobu dafa am problème parce que al ifriqi moo fa nekk al ifriqi da'if al ifriqi moom wérul moo ne ci càllale bi moo tax waa asxaabu sunani indi nañ ko ak imaam ibn euh, seen sëriñu al imaam euh, Abu Dawud al imaam Ahmad waaye affaire bi wérul ñoom imaam ibn Sakan moo tax mu ne fii isnaadihi nazar non sanad boobu càllale boobu am na problème parce que. Abdurrahman ibn An'am al-Ifriqi moo fa ne te moom da'if la moo wiru waaw moom des fois moom bu ma bu mu koy dégg damay fa damay naan voilà euh, parce que mooy kenn ko yuy dégg ci càllale yi al-Ifriqi mais al-Ifriqi boobu nag c'est pas l'africain mooy <laughs> parce que waxoon nañ af Ifriqiya moo doon Tunisie <laughs> Tunisie moo tuddoon Ifriqiya après boobu nag moo ñëw moom lañ jox continent bi yépp sinon if moo tax dafa yàgg dafa yàgg moom nag Ziyaad ibn Abdurrahman ibn An'am al-Ifriqi moom moo ne ci càllale moo tax wéru seen moom mi euh, nettaleem dafa mu ngi tuddoon Ziyaad ibn al-Harith as dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam parce ñoom nettali bi dane bi nga xamante ne ci la yonent ci aleyhi salaatu salaam jóge euh, Hunayn <coughs> dafa yónni ay armes la yónni mooy ay sariya yoo xam ne ay expédition lañ leen di woowe yoo xam ne moom demul mu daal di yónni benn euh, expédition boo xam ne Qays na Sa'd la ci yónni ibn Ubaada mu ne woon moom gisoon nañu tarjamaam ak baayam <coughs> muy doomu Seydina Sa'd ibn Ubaada ne woon sangu waa Ansaar di koy jox benn drapeau léegi nag non ginnaaw Ji'irraana waaw mooy benn la rek mooy ginnaaw Ji'irraana parce que liñ doon wax sànq fathu Makka ghazwatu Awtaas fatxu euh, xisaaru Taif mooy euh, bi ñu encercler Taif mais Taif kenn dañu mujj encercler ba sonn mënuñ ci dara yeneen saa soxam ne nañ leen ñibbi parce que fii duñ fi am dara ñu dem. mu daal di dem Ji'irraana mooy fa la doon séddale butin de guerre waa Hunayn waa Hawazin ginnaaw loolu bi mu yónnee armée yi mu daal di leen yónni euh, ne leen nag dem leen mu yónnee doomu Qays ibn Sa'd ibn bi jox ko benn drapeau ne ko nag ak benn étang benn étendard ne ko demal ci côté fi nga xamante ni mooy Souda dëkk boo bële ngeen dem ci ñoo ñële nekk côté Yaman bi ñuy dem ba àgg benn bërëb bu sorewul Medina bu tudd Qanaat fekk 400 personnes la ñoon ñu daldi escale foofu Ziyad bi daal di dégg affaire boobu que ne ci ñoom lañ jëm mu ne ah problème am na parce que ñii buñ demee sama dëkk dina problème dina am de mu daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ah yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jituka waafidan ala man waraa'i fardulil jaysh na ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man kat damaa ñëw nekk délégué ñi nekk sama gannaaw mooy man dama fi représenter samay ñoñ di waa Soudan kon nag armée ba nga fa yónni muy expédition armée ba nga fa yónni laa bëgg nga delloo ko wa ana bi xaw mii man maa lay garantir samay ñoñ waaw yonent bi alayhi salaam mu yónnee ne armée bi ni ngeen dëpp leen bi ñu dëppee mu daal di ñëw dem ci ay ñoñam daal di ñëw ëndaale quinze personnes ki nga xamante ne nii mooy doomu baayu ki jiite woon armée bële muy Seydina Sa'd ibn Ubaada mu ne yonent mi alayhi bàyyil ñu wàcc sama kër bari nañu quinze lañu mais nañ ñëw sama kër naa leen man maa leen di ngadale biñ ñëwee ñu nekk foofu mu teral leen jox leen ay yére yu rafet ginnaaw gi ñu dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jaayanteeg moom ñu ne ko nag ne ko ñun ñoo la fi représenté suñu waa dëkk ñu daal di fay dellu di woote ci lislaam ba mbir mi daal di siiw kooku nag muy euh, Ziyad boobu euh, boo demee ci nettali bu gudd boobu ñu lay wax dane bi mu demee ba convaincre leen dafa ñëw ak délégation am ay ñoñam biñ ñëwee bari lool yonent mi aleyhi salaatu salaam gis leen ne ko ah yaa axaa suda innaka la mutaa'un fii qawmik ne ko ah yow mbokk suda de mooy suda yi ku dëkk mooy dëkk bi moo tudd noonu suda la dëkk la tudd ku fa dëkk ñu naan ko suda yi comme Lyon ku fa dëkk ñu naan ko lyonnais mu ne ko ah yaa axaa suda yow mbokk suda yow de daa me yow de ku ñu topp nga sa sa réew de ñii ñëpp yaa leen indi mu ne ko waaw waaye qultu bal ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min allahi min rasulik mu ne ko waaye topp gii ñu ma topp nag ci buur yàllaak ndawam bi kese di yow ci la jóge alayhi salaatu wassalaam moom nag ziyaar ci la ñëwee ñoom délégation boobu daal di ñëw daal di tuub moom nag dafa nettali nettali boo xam ne bu gudd la mu ne dafa mas sa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci benn ci ay voyage yi mu doon def <coughs> nee na nag benn bi ñu daldi guddee mooy ñuy dox ci guddi gi di dox <coughs> mais lëndëm na mais ñuy continuer rek mais guddi gi yépp dañ koo dox nee na man nag comme que dama ne woon waajoo xam ne <coughs> bon buur yàlla mayoon na ma kàttan nee na nag saxaaba yi mbir mi dañoo dox ba sonn ci guddi gi ñu commencé ñii di tasaaroo mooy mënatuñu ànd ak rythme bi ñii wa ngi ci ginnaaw ñii wa ngi jaar fee nee na man nag ma topp yonent sallallahu alayhi man am naa force topp ko nee na bi nga xam ne ci lañ jël fajar mooy euh, lóbb mu ne ma addin yaa axaasuda fekk jul dañoo doxa doxa dox nelawuñu ba fajar jot guddi gi yépp ba fajar jot mu ne ko noddal <coughs> yow mbokkum suda nee na ma daldi ci sama kaw waruwaay sama jëléem gi ma ne woon ci laa ci laa ci laa toog noonu naa xataa hatta dhahabna ñu continuer ba ni nga xam ne mooy bi ci la ñuy àgge fa nazala li xaajate mooy da ngay nodd mooy nodd nodd rek julli mooy dañuy nodd ngir gaa yi léegi nag nee na ñu continuer dox tuuti après mu wàcc ngir aajooy doomu aadama ginnaaw gi mu ñëwaat mu ne ma est-ce que yor nga ndox ma ne ko waawoo sama baag bii de ndox a ngi ci mu ne ko ëndiku mu ne ko sottil ma fii <coughs> mu ne ko sottil ma fii nee na ma daal di koy sottil nee na muy jàpp ginnaaw gi bi mu jàppee ba pare saxaabaam yi nag daal di ñëw daal di koy wër fees dem mais comme que loolu rek ka fa amoon ci ndox nee na mu daal di ciy dugal loxoom ndox mi bari mu ne leen nag kaay leen ku nekk na ñëw nga jàpp nee na ñu jàpp ba pare euh, mu ne ko yaa axaa suda yow mbokkum suda de euh, yonent saa salaam nag dafa tàmmoon lu mu doon def lii <coughs> mooy bu koo xam ne dafa dëkk fenn dóor ñëw en général dalay woowe yow mbokkum fa nga bokk waaw gisoon nañ yaa axaa tanuux la mu doon wax waaja Kaysar yónnee woon Hiraqlu yónnee woon ko bi mu demee Tabu mu ne ko yow mu ne ko man Hiraql moo ma yónni mu ne ko foo bokk mu ne ko man ci waa Tanuux keroog bi muy wax ak moom yépp waa yaa axaa Tanuux yow mbokkum Tanuux la ko doon wax mu ne ko yaa axaa Sudaa yow mbokkum Sudaa lawlaa anni astahi budul woon ne budul woon ne damaa rus bu doon dama budul woon damaa am kersa ci sama borom mi nga xam ne màgg na tedd na konoon de dinaa ñu nàndal dinañ nàndal te dinañu nàndalaati <coughs> mooy dinaa de mooy dinoon nañ ko naan ndox mi gën a bari waaye bari woon na ci lim ci dugal lool mu ne ginnaaw gi mu jàpp ba pare mu ne da ngay noppi est nga mu ne ko léegi mu ne ko bi mu jàppee ba pare nee na ñu taxaw war a julli ñépp jàpp summa jaa bilaalun yuqiim seydinaa bilaal ñëw euh, dem bay mooy bëgg taxawal mooy iqaama <clears throat> yeneen saa salaam ne ko inna axaa sudaa addana wa man addana fa huwa yuqiim mu ne ko a ah, mbokkum sudaakat <clears throat> jot naa jot naa moom mooy ki nodd te nodd moom mooy ki nga xamante ne nii moom mooy mooy mooy lan mooy mooy iqaama waaw loolu nag mooy lu ñu sopp la mooy mooy li gën ki nga xam ne moo noddu bu ñu taxa bu ñuy taxawal julli moom mooy moom mooy iqaama waaye am na possibilité parce que al imaam Ahmad rahmatullah alayhi soloo na ci riwaaya bu siiw boobu di wax ci wàllu noddu gi Abdallah ibn Zayd radiyallahu anhu bi mu gisee noddu gi ñëw wax ko yonent ma lay saab saab mu ne ko wax ko Bilaal jàngal ko Bilaal ndax moo la gën a yaatu baat moo la gën a foor baat moo la gën neex baat tamit mu wax ko ko Seydina Bilaal daal di noddu bi mu noddee ñu war a taxawal julli iqaama mu ne mu ne si mu ne mu ne yonent yonent ma lay saab saab comme que maa gisoo noddu gi tee nga maa may kon ma iqaam rek mu ne koy kon Seydina Bilaal may ko moom mu iqaam moo tax loolu day wane tamit mooy ne mën na nekk mais li gën mooy ki nga xam ne moo noddu bu iqaam jotee moom mooy iqaam moo tax mu ne ko mu ne Seydina Bilaal ne ko ah bokkum sudaakat jot naa moom moo noddoon kon bàyyi ko mu iqaam nee na ma daal di ma daal di iqaam nee na yonent ci bari saar saam daal di may bindal benn téere nag paa paa ndombo ah ah non <laughs> mooy benn bataaxal benn këyit bindal ma euh, ne ma <clears throat> bindal ma ci def ma ma jiite samay ñoñ parce que maa ko moom maa ko ne woon man maa lay maa lay resal samay ñoñ ak yooyu mu bàyyi ma ma jiite leen. nee na nag bi nga xamante ne bi mu jullee ba pare am benn waay bu jóg daal di koy laaj waaw doon jàmbat ci koo xamante ne yo mooy koo xam ne bon ci ñu yonent ma la saam def ci gox yi ak yooyu moom mu jiite ñooñu. am benn waay bu ñëw di plaindre di di di wane ne bon mécontentement wam di ko wax yonent bi aleyhi ne ko parce que waa ji daf maa tooñ parce moom dafa ma mere ndax problème bu amoon suñu diggante avant l'islam ci jaahiliya looloo tax yonent bi aleyhi nag ne ko amul benn yiw ci jiitab jullit waaw laa xayra fil imaarati li rajulin muslim amul benn yiw di jiite ci koo xam ne góor goo xam ne nit koo xam ne jullit la mais Ziyad nee na ma dégg affaire bi mu daal di téye ah nee na beneen waay jóg mooy julli nañ ba pare biñ jullee ba pare la kii jóg wax ko lool beneen waay jóg ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a'tini min as-sadaqa ne ko ah yonent mi alayhi salaatu salaam euh, zakat ji nag laa bëgg nga jox ma ci mu ne ko yonent salaatu salaam ne ko inna allaha lam yakil qismataha ila malikin muqarrab ila malakin muqarrab wala nabiyyin mursal hatta jazzaaha thamaniyata ajza ne ko ah lii nga ma laaj de zakat yi nag sama boroom dénk ko malaaka bu ko jege mooy deb mooy xool ñan lañuy jox zakat yi suñu boroom waxu ko dénku ko malaaka mu ko jege wala du dénk ko tamit yonent bu mu yónnee mooy moom moo ko waxal boppam ne innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina alayha wal mu'allafati quluubuhum wa riqaabi wal ghaarimiina wa ibni sabiil yooyu gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis tafsiiru suuratu baraa suuratu tawba gisoon nañ ko ta yàggoon nañ ci moo tax kon jarwuñu ci yàggat mu ne ko kon ñooñu mu ne ñii nii ñoo koy am ñoom moom moo ko defal boppam kon nag yow mii di ma laaj lenn laa lay wax fa in kunta juz'an minha a'taytu bu dee kenn nga ci ñooñu ñi mu wax ndax nee na sa zakat yi kat ñiiwu ko mën a moom fuqara mooy ñi ñàkk ñi nga xam ne bon fuqara nag waxoon nañ la boroom xam-xam yi dañoo wute ci mooy kan ñii nee nañ mooy pauvre la boo xam ne euh, moom du laaj mën na nekk pauvre mais kenn du ko soupçonner parce que moom du du laaj du du du kemande am ñu ne doono c'est contraire parce que fuqara mooy koo xam ne day laaj dafa ñàkk di laaj masaakin ñu ne mooy contraire bi parce que suuratul kahf da ne euh, euh, xadir ba muy tëj sayyidna al xadir radiyallahu anhu ba muy ba muy toj gaal gi dane lii dafa nekkoon li masaa masaakiina ya'maluuna fil bahr ay miskiina ko moomoon yoo xam ne dañ doon liggéey ci géej gi ñu ne kon miskiin kon day liggéey mooy day am liggéeyam mais pauvre en tout cas daal mooy way ñàkk ñi wala amilina alayha ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu zakat ji ñi koy collecté ñooñu li ñu leen di fay ci zakat ji lañ koy jële waxoon nañ la nag liggéey boobu bu doon tay la tay réewum jullit ah képp koo xam ne ci njaboot yonent mi alayhi salaatu salaam nga bokk yow doo ci bokk mooy emploi yooyu te exclu mooy emploi réservé la mooy am bu doon tey eh, buñ ne woon ministère bi yor wàllu finance moom mooy collecter zakat yi en tout cas bureau côté bi jëm ci wàllu zakat yi képp ku bokk ci famille yonent bi alayhi salaatu salaam yow tee exclu moo xam de mais j'ai fait des études qu'importe j'étais pro ma maa ne woon chef maa ne woon kii euh, sama promo maa ci ne woon major loolu it ci dara yow dañ naan la mënoo fa liggéey parce que sa maam alayhi salaam moo ne woon euh, lii nii daganuma man daganul sama njaboot tey comme que yow ci moom nga bokk mooy bay ma ne boobu moom xaw ma discrimination ngeen koy tuddee nu ngeen ko mën di tudde doo fa liggéey léegi utal beneen liggéey moo tax Seydina al-Fadl ibn ba mu ko ñëwee Seydina al-Abbas yónni ko ak Abdul Muttalib bële euh, surtout Abdul mooy euh, doom mbokkam boobu ñu ñëw seen bàyyi yónni leen leen dem leen ci ren sa salaam bon mu mu mu boole leen ci zakaat yi bokk mu liggéey loo leen ngeen am dara gaa yi dem ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam saa salaam ne déedéet ne leen déedéet lii daganu mata daganu leen mu jox leen leneen mooy mënuñ ci liggéey kon wal amiliina alayha wal mu'allafati qulubuhum ak ñi nga xam ne dañ leen doon jox ngir ñu gën a des ci diine wala ay yéefar la ñu jox leen ngir ñu nekk ñu dugg ci lislaam comme façon ñoo doon façon Al Abbas ibn Mirdas yi nga xam ne ay chef de tribu lañ yoo xam ne boo leen joxul xaalis ñu mer moo tax yeneen saa sax doon leen jox ba meree mu ne jox leen ba làmme ñu dagg mooy mu noppi kon mu ne ko nii nii ak ki nga xam ne dafa tukki moo xam boroom alal la fa mu dëkk mais fi mu dem dafa nekk pauvre mooy dafa ñëw bon euh, la mu yóbbu jeex na kooku man dañ koy jox ci zakat bi mu ne ko ñii daal bu dee ci nga a ah, boo bokkee ci ñooñu de dinaa la jox wa in kunta ghaniyan anha waaye nag bu dee ne yow am nga alal soxlawoo zakat ji te woo ko dara te bokkoo ci ñu ñu ko war a jox hein fa innama hiya sudaa'un fi fi ra'si wa daa'un fil batn yëgal ne bu ma la joxee alal jooju it daanaka moom mettitu bopp lay doon ci yow mooy man équivalent wu mettitu bopp la rek mooy nit bu ko mettitu bopp dëgg dalee kooku dundam dootul neex mu ne lekk alalu joo xam ne alalu zakat ji te law te lewu la ndax bokkoo ci ñooñu loolu la woo lay dal ak tamit wa daa un mu ngi mel ni feebar lay doon ci sa biir bët ci sa biir biir bi mooy ne li ngay lekk yépp safara lay doon ndax daganu la ah, nee na nag Ziyad nee na ba ma dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu ñaari wax yi te ñaari laaj yi yëpp damaa concerné ma ne ma wax sama bopp ne ya man de laajoon naa yonent bi aleyhi salaatu salaam mu jiital ma samay ñoñ te man nag nit laa koo xam ne jullit laa te nee na amul benn yiw ab jullit di laaj di laaj fuñ poste buñ koy jox nee na ma laaj ko te laajoon naa ko tamit mu jox ma ci sakaat yi. te man nag wax wax dëgg yàlla man man moom doyow ma zakat mooy am naa ko nee na mu ne yonente mi alayhi salaatu salaam ma ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ma ne ko nag sa ñaar yi mu ci samay ñoñ que ni yaa ma fal alal ji yaa ma ko jox beneen bi yaa ma fal ma jiite leen delloo naa la ko yeneen saa salaam ne ko mais ah lu tax lu tax nga lu tax nga ma koy delloowaat mu ne ko ah parce que dégg naa sànq ñaar ñi la laaj li ñu leen tontu dégg naa ñaar ñi nga leen ñi ñi nga xam ne ñoo la laaj léegi li nga leen tontu waaw ah yonent ma lay saab saab ne ko waaw li ma wax lool la de waaw li ma la wax noonu la deme de mooy bu dee ne euh, euh, parce que xam nga fii benn problème day day kiw mooy koy kon yow laaj poste su baaxul jiite baaxul dañ naan la non ça dépend ci nit ñi parce que lu mel nii la waxoon Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu ba muy laaj naan nañ ko fal naan yonent mi alayhi salaam mu ne ko déedéet ya Abu Dhar laa tablu bil imaara bul laaj mukk jiite dara parce que bés boo ko laajee bañ jox la ko day nekk charge ci yow te bu bu dee nag laajoo ko ñu daal la koy jox bu boobaa di buur yàlla moo la ciy dimbali loolu benn affaire la. parce que yonent ma lay sarsam dafa xamoon kan mooy Abu Dar xamoon na ne Seydina Abu Dar non jiite yooyu magul parce que ni mu meloon la te lool li koy gën a wane mooy euh, après juste après nga gis ne même ba mu newee Sham am na yu bari yu mu doon wuteeg ñiy jiite parce que yenn yi moom moom dafa amoon ay façon euh, gisin yoo xam ne pour nga yor ko di nekk jiit day xaw a jafe. moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko woon yaa Abaa Dar idaa balagal bunyaanu sal'an faxruj minha nekkoon ko woon gis nga bu tabaxu Medina tabax yi mooy habitation yi buy yokk di yokk ba àgg bërëb bii ñu naan sal sal na nga génn dëkk bi moo tax loolu la def nekk foo xam ne moom rekk a fa ne ak soxnaam ak benn jaamam kon te pourtant xool Seydina Yuusuf alayhi salaatu wa salaam dana ij'alni ala xazaa'inil ard keroog bi ko pharaon bi jiitu misra ne laaj ko dane ko man dafa tànn poste na ko def ma ci lépp luy trésor terrestre mbay meeg minier lépp lu jëm ci suuf agriculture hydraulique ak lépp jox ma man ma res ko waaw mooy ne am na foo xam ne nit ki dafay toll il faut mu laaj poste mais kii li muy wax mooy koo xam ne da koy laaj ngir boppam intérêt boppam ak tamit ah bu ma ko jëlee defaru wala samay ñoñ defaru say mbokk naan la ku yàlla ku ku ku yàlla tif ku ku ñépp tifli tooyoo wa ku yàlla tàccu te te te feccoo wa boo fi xoolee gis nga njëpp ministre lañ la fal xamal sa bopp ñi la fi jiitu ñépp dañoo defaru defar seeni mbokk yow nag buñ la falee nga nekk fi di jaay jub bañ dàq la bu boobaa di nga xam ne buur yàllaa la tàcc woon feccoo dootoo feccati mooy occasion boobu dootoo ko loolu nag problème la boo xam ne moo tax corruption du yomb dindi suñu réew yi ndax mooy dañ lay fal tey sa waa kër créé ab feet di feetu ñëw waaye di tàgg président moom kay jërëjëf moom kay sagal nañu yaayama liggéey yaayama liggéey mel ni yaayu ñuñ falul liggéey yaay ju liggéey ni ñu koy xamee fal nañ la ministre loolu du dëgg loolu ñu xam nañ affaire copinage la ak xaritu ak xaritoo rek la ñuy léegi ngay yaaya ma liggéey ngeen di feetu te moom moom commencé gul ministère bi defagu ci daa kooku mooy moo tax moo tax ñiy feetu ñépp amul kenn ku ci réussir seen mission ñu mel noonu nag la yonent bi aleyhi salaatu ne nekk laaj nguur ci ku jiite ci ëpp jullit loolu amul yiw kon nag mu ne ko man nag. abdulillah jëlal yonent saa salaam man nangootumaa jiite kanta alal ji ma naroon a jox ji ma joxoon delloo naa ko parce que man moom am naa lu ma doy yonent saa salaam ne ko ah waaw loolu nag léegi nag dama lay laaj leen kon nag tegtal ma benn waay ci say ñoñ yoo koo xam ne dinaa ko def mu jiite leen ma daal di koy tegtal koo xam ne xam naa ci moom lu baax mu ne waaw kon kookoo leen jiite waaw léena léegi mu ne ma ñun ma ne ko nag mais ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna lana bi'ran idha kana ash-shitaa'u kafaana maa'uha wa idha kana as-sayfu qalla alayna fa tafarraqna 'ala al-miyaahi wal islaamu al-yawma fiina qaliil wa nahnu naxaaf fad'u allaha 'azza wa jalla lana fi bi'rina nee na mu ne ma ne ko mais yow ndaw yàlla li nag sallallahu alayhi wa sallam ah dañuy ñibbi parce que dëkkuñu fi ci waa banu Sulaym la bokk mu ne ko mais ñun suñu dëkk ba dañu am benn teen boo xam ne jamonoy seddaay ak buy taw mooy buy taw ndox mi mooy teen bi dana dinañu doy ñun ñëpp mais nag bu dee jamonoy tàngoor vraiment ndox mi day tuuti lool daanaka duñu doy ñu li ñuy def mooy dañuy wër ci kaw su ci suuf si ci gox yi di uti ndox waaye tee nga ñoo ñaanal yàlla waaye te léegi lislaam comme que nekk nañuy jullit te ña fa nekk jullit it bariwuñu ñun nag dañuy ragal bu dee ne dañoo nar obligé di uti ndox feneen suñu noon yi yéeféer yi mën nañoo dal suñu kaw de kon nag fad'u Allah lana azza wa jalla fii naa waaye te nga ñoo ñaanal ci suñu teen bi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne jox ma jox ma juróom-ñaari xeer indil ma juróom-ñaari xeer mu indi ko mu daal di koy teg ci loxo yi bës ko bës ko bës ko bës ko ne ma am téel mu kii mu daal di koy jox ne ko nag boo demee ci teen bi jëlal juróom-ñaari xeer yi nga sànni ko ci biir boo koy sànni nag na nga wax bismillah bismillah nga sànni comme comme jamra yi rek booy sànni jamra mu ne ko wax nga sànni set yépp na dem ci biir teen bi nee na ba ma ko defee keroog lañu mujjee am teen bu ñiis mooy toog ba ñu naan pénéridoo keroog lañ ko mujjee am même jamono mu tàng tàng tàng nga xam ne jamono yoon teen bi dara presque dara doonu ci woon am on était obligé di wër ci dëkk yi bi mu ko defee keroog lañu mujjee am lool keroog lañu mujjee dal waaw kon moom mooy Ziyaad ibn euh, alxaaris as-Sudaa'i moo ne woon ki ñëwoon ngir ne woon délégation waa Soudan ak ñim àndaloon radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al maskanahum wa ma'waahum kon xam naa tey dañuy yem nii ci délégation yi jataay bii di ñëw ñu gis yeneeni délégation am na nag kon ñu ngi lan wit kon bii di ñëw insha allah dañuy gis waa Saqiif délégation waa Saqiif ñooñu nag tuddoon nañ leen boo fàttale ko waa Saqiif neewoon nañu ñoom Euh, seen délégation parce que waroon nañ ko gis juste après <clears throat> Hunayn <clears throat> après Ji'irrânah mais dañ ne woon nañ ko bàyyi ba ci délégation yi nañu tudd rek seenum ñëwtu comme li al imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi waxoon après ñu gis ko ci yaatal ci délégation yi mooy bokk Seydina Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la gaa yi faatoon moo ñëwoon comme que ci waa Taayif yi encerclé woon la bokk mu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu ko ci yoon bi bi muy ñibbi laata muy àgg Medina mu ne ko man tuub naa bàyyi ma ma dem ci samay ñooñ ma woole mu ne ko boo fay dem ñu lay faat ñooñ xam naa leen waa Taif boo fay dem ñu lay mu ne ko teeg bàyyi ma rek ñoom ñoo doon dañ maa déggal de mu ne ko boo demee ñu faat la de mu ne ko kii mu dem gaa yi faat ñu yëgal ko ko mu ne waxoon naa ko de waxoon naa ko nag xamoon naa ne gaay nañ ko faat inna mathala urwa fi qawmihi ka mathali saahibu yaasir daa qawmahu ila al fa qatalu mu ne exemple urwa ibn mas'ud mii de dafa niroog waa ji nekk ci suuratu yaasin id jaahu al mursaluun ba kële wa jaa min aqsa al madinati rajulun yasaa koo kële ba mu ñëwee di wax gaa yi naan leen ittabi'ul mursaliin nag yooyu gaa yi dañ koo dóori xeer mu dee waaw mu ne kii nag moo kookoo niroo dafa woo ay ñoñam ci lislaam kaay leen ñu jaamu yàlla gaa yi daal di koy fat kon ñooñu seen délégation lañuy gis ginnaaw gi ñoom ñi ko rey après dañoo rëccu après dugg ne ñëw ci yonente mi aleyhi salaatu def délégation daal di tuub waa Saxiif ñoom nag seen délégation seen nettali moo gin a gudd yépp parce que dafa am saxaaba yu am yu màgg yu fa jóge yoo xam ne non ñooñu moom seen tarjama day yàgg te tamit am na masala yu bari ci yu ñuy gis insha allah ci ci ñooñu bu ñu di gis insha allah ñooñu comme lañuy gis muy wafdu Saqiif insha allahu taala ci jataa bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in